wal iyaazu billah <laughs> non ñoo <laughs> ñun ñun on est départ waaw ñun on est départ billahi waaw yooyu yaay yi parents yi ñoo ci war a commencer di di di di sàmm seen doom yi tamit ci loolu parce que ak léegi Eh, eh, eh, kii nu mu tudd image yeeg réseaux sociaux yeeg téléphone yeeg image yu mel noonu nga xam ne gone gi ndaw lay doon ak panneau publicitaire yi muy romb ci mbedd meeg fépp lépp di woote ci daara waaw ci li nga xam ne liberté nage ci wàllu sëyeeg yooyu ak ni ñu ko banaliser nga xam ne gone gi man naa am dix ans yooyu fekk seetaan na ay film yu ñaaw yépp ba toog xam ne lépp yow bu la gisee ci yenn yi day xelam di dem ci yooyu wal iyaadu billah wal iyaadu billah waaw yal nañu borom bi sàmm sàmm suñu njaboot sàmm yépp waaw moo doon ba ne la di daw ci firaar yi ci ci ila saxaar yi moom yooyu génneetu la ci sax yooyu suñ tuubaa doon wax ci ci zaman loolu génnewu la ci demal waaw <laughs> jamono ji laa nekk jamono luzumilul buyut këru takkoo ci nga xamante mooy ci kër yi boobu mooy bi média yi amagul bi réseaux sociaux yi amagul boobu la doon wax mais léegi takkoo sa kër taxul nga mucc bu dee yow sa kër gérer image yi jaar ci télé bi ak téléphone sa doom yi boo leen gérer wul contrôle parental wallahi bul xam lan la ñuy seetaan ci collège yi ci yi waaw <laughs> waaw nga naan man sama doom daa xam fen man kese la xam bu demee jàngi ma ne masala dem fen mais xam na lay xew waaw waaw nudité yi am ci monde bi yépp xam na leen gépp ku caay caay xam na leen te masula génn sa kër waaw masula génn waaye yaa ngi ko bàyyi téléphone bi boo bëggee noflaay sax bàyyi ko yëpp leen dem leen mu dugg TikTok image yi di défilé fu mu cof beneen ñëw ñii di sëy fii ñii di wane ak ak ak ak ak ak futteeku fii ñii di nàngam fii ñii di wan lii léegi yooyu muy gis mu fe bëgg ko nag di appliquer léeg di seet kan la koy appliquer yow nga toog naan sama doom sama doom eh! yow yaa réer naan jamatul bu zamarul jooyu ne la lëguu mi leen muy wuti moo tax man dama leen bàyyi ci biti eh, may yow de yow non yow téléphone bi mooy biti bi gën a riche téléphone yi tablette yi télé yi mais ñooy ñooy àddina bi gën a riche la mbir yi xew moo tax il faut investir les réseaux sociaux ci baax waaw faut pas ñu bàyyi ko kaccoor yeeg ñi nga xamante ne ay nit yi àddina kese lañ ñuy yàq foofu dugg leen fa lakinnahu lam yazal yaqfu mawasimahum yarju min allahi awnan ghayra muttasimi la Maodo wax radiyallahu anhu yonent bi saa saa masula ak foire yi nga xam ne lan lu maara bi doon def mais njaayum riba lañ fa foire yi jaay ay occas majin majaas mais la def njaayu riba jaay ay sàngara boobu sàngara xaraama bu woon dëgg la waaye njaayu bon yi dafa doon am wuri kacc def lu ne ëndaale seen effigie seen xarum yi ñuy jaamu dañ ko doon indaale di dox ak moom teewul yonent bay saasaam di dajeeg ñoom foofee lakinnahu waaye moom rasulullah sallallahu alayhi wasallam masula deñ di investir seen marché yi di dem di leen fekk seen foire yi di yaakaar ci yàlla ndimbal goo xam ne du waaw ba ni muy daje alkarama al ansaara fi l aqabati rabbi astir alayhim wa min alkarami waaw sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum waaw ba bi di ko dajeeg waa lansaar duggal ci réseaux sociaux yi def fa lu baax ba borom bi dajaleeg waa mbaax ngeen nekk communauté bu baax di fa travailler lu abaali sa yeeg seen mbokk di def ngeen suul bu yàgg di wane leer teg ko ci place publique bi comme tout le waaw mbona ngi feeñ na leer dina feeñ la wax jolli loolu mooy ak nite mais toog yéegam sa xaram noonu yo ma ne yee woo ah sa daara jooju te xam ne daara ji mu ngi ci net bi daara ju mag gi mooy net bi et l'internet mooy al madrasa al kabira al azima waaw a'zam al madaris fil internet waaw jamonoy cat jëfiti nga nekk fi naan waaye sa yi mi fi ngay nekk doo enregistré doo def dara naan ko bëgg na ma fekk ci waaye ah, yow desal foofu doo jariñ ñu bari wal iyaazu billaah te yeewu woo xamoo sa jamono waaw yow moom bu la kenn tudde boroom xam-xam bu yeewu yeewu woo de man ngaa ami connaissance nag mais yeewu moom defoo ko waaw wal iyaazu billaah waaw kon lii al imaam di wax daa am solo waaw xool wa amma taqbiru fóon bi shahwa waaw biis koo war biis lañ la wax yàlla tere moom koo war a biis moom loolu shahwa ñàkk shahwa dafa xaram waaw man mii caw man mii di falu caw ma toog fii man ma leen Elisabeth le maraîcher jaar ñëw nuyu ma ma daal di may biis ma biis ko du sama soxna bokkuñu euh, nàmpuñu bokkuñu rabaa <laughs> parce que man na weex man ma ñuul kukku am benn meer wala benn jigéen bu ñu nàmpaloo kooku sama sœur la waxuma loolu laa wax waaw ma yow biir ko dafa xaraam moo xam am naa ci plaisir am aw ma ko li c'est ki nga xam ne war naa koo biir muy sama yaay wala sama sœur wala sama loolu ci boppam ma koy def parce que ba bi ñu jële bànneex loolu dafa xaraam waaw mu dee sama soxna la moom waaye yow biis bi ma koy biis bu ma ci jëlewul bànneex fu ma koy jële foofu ut ko ci may wut lu raw bànneex waaw foofu lañ la laajee putal bànneex ba ba ba bànneexul ba ba ba ba ca bindiw yow <laughs> waaw loolu la waaw xarsun seen seen seen seen seen seen xarsun lakum waaw seen jigéen ñi seeni tool lañ fa to xarsakum annaa shi'tum bu mu dégg gaa yi nga xamante ne boo leen déggee moom da naan waaye yow mais lii est-ce que takk soxna jarati na ko loo def ñu ne la xaram non loolu manoo ko waaw man naa wéet kii sama soxna nangam non loolu man da ne loo wax ma loolu lépp ay wax la tegal seen wax fee def leen lu leen neex maa daama du indi lor kese jeex na benn restriction la ci diine defut waaw nu leen neex tëdd leen position bu leen neex jotee leen loolu lépp diine lépp a dagan waaye waaw bu ma fi déggal ñi nga xam ne moom xamuñu dara waaw di wax wax lu teg ko rek ci seen aada ñoom ak li ñu miin jàpp ne lii mooy ay valeur walla lee comme que ci tubaab yi lañ ko xame kan moo waaw léegi yéen ci tubaab yi ngeen ko xame waaw bi Seydina Asbax di wax Asbax ibn al Asbax nga xam ne jamonoy imaam Maalik mu ngi doon dund gisul imaam Maalik directement moom sëriñu imaamul Buxaari la rahimahullah danaan haddathana ah Asbagh ibn al ci Sahih bi moom la Yahya ibn Ma'in ne amul kenn ci àddina ku gën a xam wax imaamu Maalik kañ la ko wax lu tax mu wax ko ak lan moo ko waral ka Asbagh waaw dafa yéex a commencé di toppatoo xam-xam ne jamono imaam Maalik mu ngi doon dundu waaye ay taalibeem la dajale ba nekk ci ponkalu Maalik yooyu bi imaam al-Qurtubi di wax ci tafsiram bi. qul lil wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum foofu mu leeral fa masala yi ne hatta as jël sa làmmeñ teg ko ci pëyu sa soxna wala moom vice versa loolu asbax ci boppam nee na dara newu ci bu dee ne li bañ mooy bu kenn mooy euh, sobe bi nga naan nga mu dugg sa gémmiñ ak yooyu kooku daa xamoon tubaab yi daa xamoon tubaab yi te yow boo la gën a nekk Maalik yi li ñu wax waxu imaamu Maalik ku ko gën a xam ci jamono sëriñu imaamul Buxaari amirul mu'minin jabalul hifz wa amirul dunya amirul mu'minin sëriñam boo xam ne ak ko koo fonkoon waaw yow nga may caaxaan yooyu moo tax yooyu moo tax booy yi dañuy jàpp ne bon ñun doo diine sooy boo fa nee foofu dafa rigide quoi léegi nag yépp lu jëm ci wàllu sëy ñu koy jànge ci nee nañ Roméo ak Juliette ak actrice yi nga xam ne moom lañuy ñuy gis à Hollywood ak Hollywood waaw ak léegi ñun à wolof yi ah ñun wolof yi waaw ñun moom xaw ma oli lan oli kajoor xaw ma comme que am na Hollywood am ñun moom ak bawol lañ koy tuddee waaw ñun am nañ suñu yos yoo xam ne ñoo koy lijjanteel suñu bopp waaw bi fóonante ci télé yeeg lépp léegi te wolof yi ñoom ñoom miin nañ bu yàgg ñoom waaw ñu jàpp ne diine war la jàngale dara wal iyaazu billah tax gars yi foog ne boo ci ne da nekk koo xam ne waajoo waajoo xam ne eh, romantisme zéro ñu ne la ñun eh, kenn gi ñu ñoo xam yooyu quoi parce que ñun ci yonent bay saa saam la ñu branché wu insha allah ci la ñu ne ci njàngaleem te loolu lépp dañu koo jàngal waaw boo ko fi teggee nag di ko bañ a wax wala sax ñi koy wax ci boppam dañ koo xamul parce que ñoom loolu eh, xamu ñenn ñi xamuñu ko ñenn ñañ ko xam waaye amee nañ dañu am kersaay wax ko boo ko waxtaanewul waaw gaa yi eh, Iblis wax leen ko feneen ci lu xaram waaw kon fóon kon bu dee étranger moom taxul ñuy wax étrangère bi waaye ki nga war a fóon man koo biisu même bu dee ne da ciy jële plaisir sa yaay sa sœur Eh? sa doomu sër ak nàngam yooyu noonu dafa xaram ci lu ñu doyal ci lu ñu def pour boroom xam-xam yépp moo xam même sa doom ji nga mu nekk sax sa doom ji jigéen bu commencé nga am lool loolu dafa xaram lool mooy pédophilie yi di commencé di am bi waaw baay juy sàkku doomam ju jigéen wala baay doomam ju góor waaw loolu ko indi waaw bali nadaru imam an-Nawawi ci al-Adkaar al-Muntaxab min kalaam sayyid al-abrar mu ne ma ne xool rek bi shahwa xaraamun bil ittifaq ala al qarib wal ajnabi moo xam koo xam ne yow daganu la yow jigéen gi tamit ci la jigéen gi ngay xool góor naat moom nag moo gën a chon ke diw moom moo gën a chon ci góor xale yu góor yëpp waaw ah xanaa gisoo bises yi moo ci gën a jàpp gisoo tablette am yi ah tablette ah c'est c'est c'est barre de de de chocolat yow loolu dafa xaraam nga wax ko naan na nga koy seet lu mu koy wax yow fam wala ma mooy yaamat rek te yow am ci aaya ba di danga ko fàtte waxal jigéen ñu jigéen ñi tamit way ngëm yàlla jigéen yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna foo ko fàtte ñoom tamit dañuy sàdd seeni xef waaw ngi apprécier ustaas yëpp nag moo ci gën a non moom nag moo ci gën a nàngam ak nàngam waaw waaw loolu amoo droit di ko wax yow même boo seet loolu mu jaral loolu boo bëggee sëy ak moom wala bu kii ah bu la neexee nga def la sayyidatu euh, euh, Xadiija defoon ak jigéen ñu baax ni gaaral ko sa bopp ne ko est ce que mën naa kii wa moom wala am ku mu yónnee wala nangam ak naan loolu lépp man naa nekk sëy bi gin a baax ci kaw suuf noonu la demee sayyidatu Xadiija yeneen saa salaam du moo dem dox mbir mi moom moo dox mbir mi ngir loolu am waaw te mooy sëy bi gën a barkeel xoolal ka ca génne ak ña ca génne sayyidatu nisaa'il aalamiin saydatu Fatima al-Batul saydatu Zeynab ah saydatu Ruqayya saydatu Umm Kulthum Abdallah at-Tahir Allah voilà <laughs> te sëy bi noonu la demee woon soxna si moo ko dox ngir yonent may saa saam denc ko radiyallahu anha xoolal lépp lu yiw àddina ci sëy boobu la génne waaw

ba léegi ci fóon boobu nga xam ne booy euh, euh, dajal euh, dajeeg nit wala yu mel noon ah indi na xadiis biñ la woon sànq bu Seyna Abu Dawud ba ra'aytu Aba Nadra Iyaas ibn Dawful mu ne gis naa Abu Nadra mu daal di fóon qabbala xaddal Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne <laughs> mu ne wa an ibni umar imam al-hafiz an-nawawi ci al-azkar bale mu ne jële nañ ci ibnu umar radiyallahu anhu annahu kana yuqabbilu ibnahu saliman wa yaqulu i'jabu min shaykhin yuqabbilu shaykha <laughs> mu ne jële nañ ci abdallah ibnu umar da doon foon doom ji salim mu nekk mag sayyidna umar dafa màgge woon bokk na ci sahaaba yi nga xam ne dañu guddoon fan radiyallahu anhu ba ni muy faatoo jamonoy xajjaaj <laughs> ibnu yusuf menn mi waaw yenn <laughs> ñi moom sax moo ko faat parce que moo tax ba mu ñëwee naan ko lan lu la kii mën a ko ki ma faat mooy ki nga xamante ne moo fi moo fi dugal ay nit ñoo xamante ne ni ñoom ñoo fi lii voilà ñoo dugal ay armes ci biir xaramul mag ki kookoo ma faat waaw te alxajaaj la <laughs> mu léegi mu ne jële nañ ci moom da akolaat di foon doom ji Salim Salim nekk mag mu naan mu naan nit yéemu leen waay ci mag ab paa buy buy buy buy sunna la waaw ñaari sëriñ yu daje laa ju fóonante noonu akolaadante loolu sunna la sunna yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne i'jabu <laughs> waay waay yéemu leen waay min shaykhin yuqabbilu shaykha <laughs> ay ah leen ci sëriñ boo xamante ne nii mu ngi fóon shaykha mu ngi fóon ki nga xam ne mooy ab ab ab ab ab paa muy fóon ab paa <laughs> doom ju mag ji di Salim ibn Umar ibn al-Khattab mu ne wa an Salim ibn Abdillah Tustari <laughs> yi lañ la doon xira mu ne jëlee nañ ci Salim ibn Abdillah at-Tustari waaw fil wazani waaw mu ne <laughs> as-sayyidul jalil boo xamul mooy kan mooy sang ba suufi bu mag ba sang ba nga bu tedd bi waaw ijhaadu afraadi zuhaadi al umma wa ubbaadiha radiyallahu anhu <laughs> al imaamu Nawawi mu ne kenn la kii boo ko xamul kenn la kenn la ci dëgg dëddu waa koonu xeetu yonent bay saa saam de tous les temps nag pas jamono gi saa ah. non non non non non attention de non sa sa Seydina Sahl ibn Abdillah radiyallahu anhu la ilaha illa bari waa na ñu ñuy ñee ci kaw suuf fii ñoo xam ne ñu mat ay awliya dëgg lañ yemuñu ko ci wex bu ñu xamoon dëgg-dëgg mooy kan billahi alladhi la ilaha illa mu ne wa ubbaaliha kenn la ci jaabukatu yàlla yu magu xeetu yonent bi sallallahu alayhi nawawi moom laay wax ni yal na yàlla gërëm ko annahu kana gis nga moom moomee waaw kaana nekkoon na nekkoon na ah ah yati aba daawud as-sijistani doon dikkal abu daawud mi borom sunan bi ñuy gis ay xadiisam cinq <laughs> radiyallahu ta'ala anhu men borom gaal ga tamit <laughs> kene woon rob waaji ti mu ne waa mu ut benn matloo bu ko yóbbu ba foofu fay ko dërëm mu yóbbu ko ba foofu mu ne ko yarhamukallah gaa yi ni ko mais imam mu ne ah amaana mu nekk koo xamante ne ku ñuy nangu ñaanam la <laughs> mu dem <laughs> ah eh, bi lool xewee saa yi ci guddi gi ñu dégg benn kàddu bu naan yëg leen ne Abu Daawuda jënd na ajjana ci boroomam te dërëm la fay <laughs> Allahu akbar muy mbokku taalibe imaamul Buxaari ñoo bokk sëriñ ñu bari moom al imaam Abu Daawud di sëriñ ci imaam Tirmisi rahmatullahi alayhi imaam Abu Daawud boobu la Seydina Sahl ibn Abdillah doon dikkal wa yaqulu naan ko uxruj li lisaanaka alladhi tuhaddisu bihi hadiisa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fala uqabbilahu waaw fa yuqabbilahu Allah Seyna Sahl ibn Abdillah da doon dikkal Seyna Imam Abu Dawud naan ko génneel ma sa làmmiñ yu nga xam ne moom nga dëkk saa su ne di ci nettali hadiis yonent bi alayhi salaam yow sa làmmiñ wii lu ci génn rek mooy waxu yonent saa salaam ma ko laa lay ñaan man Sahl ibn Abdillah ma fóot ko ndax li ciy jóge moo kawe Allahu akbar mu génneel ko ko mu fóot ko Allah Allahu akbar moo laa doon wax xoola gàndoom kii wax naa la bari na ñun ñoo xam nañ neen a xam ne kay suufi yu ñu xam wallaay gisuñu ko ci we waaw moom laa doon wax xoolal ñii ni ñu waxu yonent bi alayhi salaam fi ñu ko tegoon ndax képp ku yone waxu yonent saa salaam jarilu dara ñuy wax nga naan waaw bu ko waxee nag yow de toute façon darajatu zéro àggoo fa yow kay ci dara kat yi lañuy seet ci kaaw yi ban kaaw ngay ngay ngay ngay ngay waaye moom dara yow yàlla tere ñu naan waa ji bi xanaa ay caaxaankat ni moom waaw koo xam ne waxu yonent bi ay wal iyaazu billaah kooku moom ko fasee noonu moom day nekk bu dee ko xam bu dee ko xam waa ji boobu. dagg la foo xam ne te ñu bari ñu ñuy duut baaraam xamuñu dara waaw dañuy dina muus muus lu gaay rek ak fañu bokk ak fañu sant kese seen carte d'adresse kese ak seen maam la ñuy doxee mais xamuñu dara waaw moo tax ñooñu ay juuxal lañu ay réeraakoon lañ yoo xamante ne nii jaruñoo bàyyi xel waaw wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah kon <laughs> mu ne ko génn sa làmmiñ wi xam ne moom ngay tudde xadiis yonent bi alay saa saa saa mu génneel ko ko mu daal di koy fóon Allahu akbar mu ne wa af'aalu salaf fi haadha al-baab aktharu min an tuhsar wallahu ba léegi jël azkaar mu ne nag gis nga jëfu salaf yi muy salafu saalih waaw mais ci bunt bi bari na ëpp na lu ñuy mën a takk yàlla nag mooy yi gën a xam Allahu akbar Allahu akbar léegi al imaamu Nawawi ñu jeexale fii après daal di jël nag ah jël loxo nuyu sujjóot teg ci sa jë loolu après ñu ñëw ci léegi nag muy leeral benn bi mu ne qultu ah wa hadha alladhi dhakarnahu fi at-taqbil wal mu'anaqa wa annahu la ba'sa bihi 'inda al-qudum min safar wa nahwihi wa makruhun karahatu at-tanzih bi ghayrihi huwa fi ghayri al-amrad al-hasan al-wajh fa amma al-amrad fa amma al-amrad al-hasan fa yuhram waaw fa yahrumu bi kulli haalin taqbiluhu sawaa'un qadima min safarin am laa waaw mu ne nag lii ma tudd nag ne possibilité ak xadiis yi ñu fi indi yépp di wax ci possibilité fóon ak doqoo moo xam loxo moo xam leex ah moo xam bopp moo xam yooyu ah ak doqoo akolaat que ne loolu wa na la ba'sa wi amul problème mu ne loolu nag ça dépend de inda al mooy bu dee nit ki daa jóge ci safar moo tax euh, hadith sayna Zayd ibn bu sayyidatu Aisha mi nett sayna Zayd ibn Haarisa mooy dafa jóge ci tukki yeneen sallallahu alayhi def ko li moo tax hadith waa jële bi mu ko nee ndax kenn ci ñun ah hadith sayna imam Tirmidhi bi waa ji noonu yeneen waa ndax nit ki bu dajee xaritam est-ce que mën na koo sëggal mu ne ko déedéet est da koy da koy euh, taf ci boppam daal di koy fóon mu ne déedéet loolu waxoon naa la loolu mooy bu dee ne tous les jours le temps tout le temps koo xam ne nga dajeeg moom léegi def dafaa am déedéet loolu lañ loolu la leen saa sam wax déet waaye sinon bu dee ne daa jóge ci tukki wala nga gën koo gis wala même ci koñ bi ngeen ne ngeen gën a gisee loolu noonu sunna la moom la yeneen saa saam def ak Seydina Zayd dafa Seydina Zayd ibn Haritha radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne lii nag ma tudd ci fóon bi doqoo bi accolade bi que ne loolu amul beneen benn problème bu dee ne te sunna la bu dee nit ki daa jóge ci tukki ah ak yu mel noonu mooy ko gëj a gis wa makruhun nekk lu ñu sib lu tax mu ne makruhun mooy ci xadis ñu la tuddal sànq te gisoon ko muy xadisu waa ji ne woon yeneen saa waa nit bu dajee kii yoom ndax ayan xanii la ah muy xadis 888 bu Seyna Anas bi radiyallahu anhu mu ne ko déedéet boobu noonu moo tax mu ne makruhun mooy yeneen saa saa mu ne ko déedéet. waaw fu mu dajeeg moom rek daal di accolade ak moom déedéet waaw la hmm? daal di koy fóon saa su ne déedéet voilà <laughs> xam nga xam nga eh, eh, kii nu mu tudd eh, bala ma koo fàtte parce lii moom bu ma koy romb damay ragal fàtte ko léegi di nga ma may ma placer ko fi di ma may ma placer ko si mooy kii nu mu tudd kii bi waxuñ la fóon bi de fóon bi taal tout temps la saa boo dugg mën ngaa fóon mais. accolade bi mooy taf la ci boppam tout le temps loolu la lay wax sinon xoola xadiis bañ gisoon te tuddoon nañ ko fi so mooy euh, sayyidatu Aisha radiyallahu anha euh, doon wax ne euh, kii yonent bi alayhi salaam <laughs> keroog bi mu feebaree quoi hmm? sayyidatu Fatima daal di ñëw radiyallahu anha après mu ne ko mu naan ko Euh, euh, euh, marhaban sama doom toogloo ko après mu naan te bu ñuy ñëw amul ku gën a niroo dox ak loolu ak yonent bi alayhi salaam que moom yonent bi alayhi salaam en fait loolu daa nekkoon aadaam boo xam ne loolu la doon def waaw sunnaam la woon boo xam ne moom la doon def saa bu Seydina Sayyidatu ma ñëwee di ko seet waaye moom tamit noonu la doon def waaw bu ma soon a ñëw day jóg waaw daal di koy fóon toogloo ko moom fi mu toogoon moom itam bu demee kër sayyidatu Fatima ah moom itam noonu lay deme waaw da koy day jóg fóon baay ji daal di koy toogloo fi nga xam ne moom la toog allahu akbar waa ah, ko marhaban dibnati waaw allahu akbar bienvenue waay sama doom ji kon waxuñu loolu ah mooy da jóg accueillir fóon loolu biisu loolu tous les jours mën nga koo def tous les jours waaw waaw <laughs> waaw moo tax sayta lool sayyidatu Aisha moo ko nettali voilà mu ne wa kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala alayha qaamat min majlisiha fa qabbalathu wa ajlasathu fi majlisiha waaw kay ba pare avant loolu dane ida da wa kanat ida daxalat ala nabi sallallahu alayhi wasallam que sayyidatu fatima sayyidatu aisha mu ne mu masoon a dugg ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaama ilayha yonent bay sallallahu alayhi wasallam day jóg gàttandu ko fa qabbalaha daal di koy fóon wa ajlasaha fi majlisiha daal di koy toogloo fi nga xamante ne mooy moom yonent bay sallallahu fi mu toog loolu kenn waxu la lool doqoo bi lay wax tout le temps wala ñëw akolaat tout le temps loolu la lay wax waaw loolu la yonent bay sallallahu alayhi wasallam doon wax fële Euh, te hadis boobu it gisoon nañ problème bi nga xam ne moo ci amoon mais sa boroom xam-xam yi dañ koo nangu di wax loolu voilà kon mu ngi noonu le am na ci wam ne da da doon téye loxoom fa qabbala saa téye ñaari loxoom yi daal di koy fóon ah voilà après loo ko moom tamit yonent alayhi salaam bu demee kër Sayyidatu Fatima noonu la ko Sayyidatu Fatima doon def day jóg waaw gàttandiwul baayam daal di koy fóon <laughs> daal di koy toogloo place bi mu toogoon moom sawaay gis nga yii la yii yoon ala boo fay def ñu naan eh c'est que yi nag dañoo tubaabe quoi ñoo ñoom nag gars yi nag ii gars yi tubaab lañ de ñoom foo leen fekk ñu ngi biis waaw parce que xamu ngeen moo tax yow mbiru Aqram na xaabis mi ngi gis te gisul ñu ngi ñëw yow kooku nag yow misaalam léegi hmm? léegi nag al imaamu Nawawi buñ ñëwaatee ngir bañoon a euh, euh, ba lii laa doon ragal ñu fàtte ko voilà léegi mu ne qultu man imaamu Nawawi nee na kon lii ñu tudd ci taqbil wal mu'anaqa walla bu waa ji di jógee mooy fóon ak tamit doqoo bu waa ji jógee ci tukki wala yu mel noonu que dañ koo sibag sib ci loo xam ne du tukki ak yu mel noonu ah, mu ne huwa fii ghayril amradil hasanil wajh kii mooy ki nga xam ne nekkul koo xam ne amul sikkin foog la la moo nga ba pare rafet kooku moom bokku na ah. mu ne fa amal amradul hasan ki nga xam ne amul sikkin du tout amul benn karaw ci leex bi dara amul dara amul sikkin ba pare rafet fa yaxrumu kook dafa xaram ci bépp xaal taqbiluhu ñu ko koy fóon non nga koy biis loolu dafa xaram sawaa'un qadima min safar moo xam daa tu jóge ci tukki wala déet mu ne wa zahiru anna al-mu'anaqa taqbili boobu nag li feeñ mooy doqoog moom ak fóon ko benn la aw qaribatan min taqbili wala jege na daal di koy fóon wala farqa fii hada mu ne lii nag amul benn teqantal bayna an yakuna al muqabbilu wal muqabbalu rajulayni salihayni aw fasiqayni aw ahaduhuma salihan fal jami'u sawa mu ne lii nag la wax kene bu dee koo xam ne amul sikkim ba bara rafet moo ci yam kooku moom mu jóge tukkeeg loolu kenn du ko kenn kenn du ko fóon waaw kooku nag mu ne kooku moo xam kii fóon ak ka koy fóon te amul sikkim du tout ba bara rafet kooku moo xam ñu nekk ñaari góor yu baax wala ñaari kàccoor wala kenn ki baax wala kenn ki kàccoor ñoo yem ñoom ñëpp a yem fal wal madhabu sahih indana at-tahrim an-nazar ila al-amr al-hasan mu ne waxuma la di ko foo naka biisu rek laka li tax lii lépp mooy ñun li gën a dëgër ci ñun ah muy mazhab bu wér bi mooy dafa xaraam ngay xoole di jëme ci ki nga xam ne mooy góor gi nga xam ne amul sikkim ñu ngi wax ay playboy nee nañu ko wala iyaazu billah ñenn ñu wax naa dañoo ko gën a am dañ koy xuuf di ko tous les deux di ci diw loo xam ne mooy tax muy nes nesi waaw mu ne walaw kaana bi ghayri shahwa kooku ma ne xoola jëme ci moom si woppam dafa xaram même bu dee ne plaisir jaru taxu ko wa wa qad aminal fitna même bu dee ne wóolu nag fitna bi mukk fa fa fa huwa xaram kal mar'ati li kawniha fi maana kooku moo jigéen bi nga xam ne lewu la ñoo yem yow ma ne moo jigéen bi moom man moom dama koy xool nii di ko jàng di ko xool xool xool mais man jëluma ci plaisir ah mu ne la looloo ci yem même boo ci amul plaisir c'est la même chose dafa haram wa qul lil mu'minina yawuddu absarahum nga naan lan min absarihim nga naan lan <laughs> nga benn nga koy mën a xoole bu dee koy waaj a boo koy labat ak tamit bu dee da ngay wala yu mel noonu nga xam ne il faut transaction bi manoo ñëw koo xam ne gisoo ko après nga def nga dem ñu nax la nga ñëw naan noo benn jigéen la woon fee la ne woon déedéet boobu da koy xool voilà ba xam ne diw mii la kii mu leer mais nekk fi di ko jàng ka xoolaat ak xool yoo xam ne xoolu ràññee mais nekk di xool di kii même boo ci amul plaisir loolu dafa xaram léegi kon ginnaaw biñ gisee nii wallahu ta'ala a'lam léegi kon al imam an-Nawawi lii la wax ci al azkar al muntaxab min kalami sayyidi al léegi nag ñu ñëw ci li nga xam ne mooy côté nag waa léegi ginnaaw bi nga fi waxee fóon bi mën na nekk fóon loxo mën na nekk fóon bopp mën na nekk fóon lex mën na nekk ci koo xam ne eh, eh, eh, mooy du nekk bi shahwa ñaari góor ak yooyu yëpp mën naa nekk waa léegi te xadiis Seydina Zayd ibn Haarisa bi ak doqoo bi alhamdulillah xadiis Seydina Ibn Umar alhamdulillah bi ñu gisoon ci jotaay bi ñu génn fa danaw naa min an-nabi sallallahu ñu daal di fóon loxoom loolu mën naa nekk léegi nag mu des waaw Euh, waaw léegi nag jël loxo nit nit di la nuyu nga tekki sa ji nag sujjóot ko ñu ne la loolu dafa xaram loolu moom dafa xaram nga ne ma mais la sawaay la ah, waaw mais parce ma la déet man li ma waxee scandale wala jëf jee scandale may wax li diine wax mu nekk scandale ñiy jëf lu wuteeg diine loolu du scandale looloo doon scandale mais pas wax li diine wax xoolal li sayyidi alxaaji Malik si ibnu Usmaan alayhima ridwaanu rahimu rahmaan ci kifaayatu raagibiin fiimaa yahdi ila hadrati rabbil aalamiin daal wax muy sayyidi alxaaji Malik men moom ti <laughs> <laughs> waaw bàyyi Seydi Alxaaji euh, Abdul Aziz si da baax <laughs> naa wax ni wolof yi daa baax <laughs> waaye turandoom da baax <laughs> mu ne ci Kifaayatur Raaxibiin allahu akbar